tegal ma ci xaalis wala nga tegal ma ci kër wala nga tegal ma ci ak garab wala nga tegal ma ci ak satala wala nga tegal ma ci leneen luy wane ne biñ koy séddoo daal maa la ndax sama qualité yow bokk loolu mooy ribal fadli mais suuf que riba ribal fadli du ci lépp lay dox du ci lépp lay dox dafa am loo xamante ne ni moom mooy lan. moom loolu lañ naan aw al asnaafu ya mooy dafa am ci yoo xam ne ci loolu la ribaa mën a dox am ci yoo xam ne manu cee dox ribal fadlu du ci dox ndax al fadlu mooy ngënal ngënalante wooy def ci produit yi ñaari produit yoo xam ne ñoo bokk nga ñëw di leen gëralante parce que yow jàpp nga ne sa bos moo gën moo gën ci kii bosu waa ji moom moo gën léegi kon man te damaa soxla bosam léegi dama koy jox lu ëpp wala bu ma ko joxee ma tegal ko ci dara ngir mën a jot bosam léegi loolu dafa am nag du ci lépp la li mu doon moom la aleyhi salaatu wasalaam daal di wax ci xadiis seydina Ubaada ibnu Saamit radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa naka noon seydna Omar ibn al-Khattab <laughs> soloona lu mel noonu waaye nañ jël xadiis al asnaafu ribawiya ah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaamu mu ne ah addahabu bildahab walfiddatu bilfidda walburru bilburri wachaciru wachaciru bichacir wachaciru bichacir wa tamru bi tamri wal milxu bil milxi mislan bi mislin sawaan bi sawain yadan bi yad allahu akbar laa yaquulu hada illa rasul sallallahu alayhi wa sallam laa yaquulu hada illa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar léegi xadis bi jeexagul de xadis bi jeexagul mais nañ jàppal asnaafu ribawiya yi ba pare nañ leen jàpp ba pare ah mooy dane al dhahabu bi dhahab jàppal al dhahabu bi dhahab ñaataa wal fiddatu bil fidda deux wal burru bil burri trois wa sha'iru bi sha'ir quatre wa tamru bi tamri cinq wal milxu bil milxi moo tax lool mooñ naan al léegi cinq yii nii yii nii daa am nuñ koy départager nag daa am nuñ koy départager dafa am yoo xam ne boo seetloo yi nu lim nii mooy ak oh, waxuma ko ci wolof bi az-zahabu bi alayhi salaatu wasalaam ne yonent bi ne az-zahabu biz-zahabi or bu ma koy échanger ak or or ak or wal fiddatu bil fiddati argent xaalis ak xaalis al burru bil burri burru mooy pepp yooyu céréale la bil burri wa sha'iru orge ak orge ash-sha'iru bi sha'ir wa tamru bi tamri tàndarma ak tàndarma wal milhu bil milhi li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy nu mu tuddati xorom ak xorom mu ne ñii nii nga ne waa lii muy tudd naan lii wëg lii wëg lii mu ne mislam bi misl mislam bi misl mislam bi bi sawaa yadan bi yad mu ne yii nii yépp boo ci échanger mooy boo échanger or ak or xaalis ak xaalis euh, bur ak bur orge ak orge tàndarma ak tàndarma xorom ak xorom mu ne yooyu boo ciy def bu ne boo ciy def bu ne boo ciy def bu ne mu ne mislam bi misl daa war a nekk loo xam ne ñoom ñooy tolloo li nga joxe moom la la waa ji jox sawaa ak mooy mis mooy dañuy niroo mislan comme or la ma échanger ko or sawa am bi sawa deux kilo deux grammes d'or laa joxe deux grammes d'or la ma waa ji jox yeden bi yedin loxoog loxo hë ma ne ko hë mooy lan loxoy kajoor dañuy weesaloo dama naan la hë jox laak sama loxo bii tàllal ak bi ci des yawit nga jox ma ma xëcc nga xëcc voilà yeden bi yed mooy bala ñu fee jóge fii ci bërëb bi voilà lay nekk léegi amul moo tax sànq man la ay maa ngi dem te ñëw euh, euh, euh, wecci ma ma lay wecci wala boobu ma yoreel la kii nga ma lay wecci nga jox ma 4000 ma ne la xaaral ma dem jëli 1000 jox la loolu noonu dañ koy tere waaw yadan bi yadin mislan bi mislin mithlan bi mithlin sawaan bi sawaan yadan bi yad ha ha loolu lay deme de noonu lay deme noonu lay deme huu noonu lay deme loolu nag <laughs> loolu loolu la de Euh, léegi yii nii nag mu wax nii lii lañ naan al asnaafu ribawiya moo tax mu ne fa ida xoola li continuer xadis bi fa ida talafat hadihi asnaaf bu dee dafa wuute melo yi mooy yii nii yii nii ma tudd or ak or xaalis ak xaalis burr burr céréales céréales orge ak orge tàndarma ak tàndarma xorom xorom mu ne ñu tolloo niroo loxook loxo bu ñu wutee nag fa bi'u jaay leen kayfa shi'tum nu mu leen neexe waaye ida kaana yadan bi yàgg fii nii laa soxla woon sànk jaaye leen bu dee dañu wute du yi jaaye leen lu mu leen neexe bu nekkee waaye yadan bi yadin mooy nga joxe nii li ma wax sànk mooy loxoy kajoor rek dañuy weesaloo foog naa loolu comprendre ngeen ko mooy xoolal imaginer nga taxaw maa ngi taxaw sa kanam nii maa ngi yor deux gramme door sama loxom ndejoor yow nga yor ko sa loxom ndejoor hein ma ne la sëñ bi dañuy def tabaadul as-sina mooy dañuy commerce dañuy échanger ma ne la am nga jël ak sa loxo ndejoor jël en attendant li nga may jox li nga ma waroon a jox nga teg ko sa loxo càmmoñ jël ak sa loxo ndejoor tël ba mu leer ne lii la nga ne ma ko nga joxal ma beneen loxo bi ne ma am manit ma ne jël naa yadan bi yat defe ko nag ndejoor bu ci nekk moo gën ndax lan kaana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yujibuhu tayammunu ci mbir yépp fi tanaulihi wa tarajjulihi ak ci mbiram yépp mooy da ko yéemoon dafa soppoon di def lu muy def di ko defee ndejoor voilà kon mooy li ma wax sax bu bu wutee jaay leen nu mu leen neexe fekk nekk yadan bi moo tax yu ci boutique bi ma ñëw jënd mu ne ma lii lay jar 500 ma joxe 400 ko maa ngi dem jëli ko jël marchandise mi dem ne ko maa ngi ñëw jëli ko loolu riba ndax yonent ma lay saab moo ne bu wutee jaaye leen nu leen neexe ida kaana yadan bi yadin bu dee dafa nekk loxook loxo nga jox ko marchandise mi mu mu yow nga jox ko xaalis mu jox la marchandise mi alors que fii joxoo ko lépp 400 nga ko jox ne ko ah kon xaaral ma ma dem kër ga yónni maa ngi yónnee xale ngir moon di la li ci des loolu riba la loolu riba la ñu bari day bees ci ñoom waaye mooy li ma doon wax c'est comme ça c'est comme ça parce que jàng mooy découvrir bu lee xamoo koon mais kuy jàngay découvrir bu léegi nag bu ko teg ci mais lii moom la ñëpp yi def presque Sénégal nee naa la loo ñun duñu référence même boo demee woon tey moom la nit ñi mais Makka dañ ko fay def est-ce que ñoom loolu mooy référence déedéet référence bi mooy alayhi salaatu salaam mooy lim jàngale loolu la ku ci ne alhamdulilah ku ci newul ñu fexe convaincre ko woo ko leeralal ko mu nekk. loolu kesee fi am léegi nag ginnaaw bi ñu indee bi léegi ngir bañ a gën a dugal guddal bu Seydina Omar bi presque lii lay wax ko waa jarul ñuy ñëw ci lool léegi parce que bon xaabaabal na une heure seize euh, léegi xoola léegi nañ fexe def benn affaire mooy léegi xoolal xadis bi kon jàpp ko ak zahabu bi zahab xoolal léegi dañuy départ dañuy classifier yi mu yi mu cité ak na ni ko boroom xam-xam yi rahmatullah di di di classifier alhamdulillah mooy ak zahabu bi zahabi ak al fiddatu bil fidda loolu lañuy ñuy woowe ak naqdayni ñooy les deux monnaies les deux choses choses qui ont une valeur fiduciaire fiduciaire ñoom dañu am valeur fiduciaire moo tax lépp ak dahabu bi dahab nag wal fiddatu bil fidda du ne rek or ci boppam ak xaalis ci boppam loolu mais mooy lépp loo xam ne dafa taxawe seen place moo tax suñu monnaie locale yi euro franc dalasi dëcc marque yooyu yépp marque bopp ñoo ñépp ak liire bi ba muy am ak livre bi yooyu yépp xaalis yooyu yépp dañuy taxaw palaasu li nga xam ne mooy al dahabu ak al fidda léegi mooy man al dahabu bi dahab ak tamit ki nga xam ne tëgg la bijoutier la ndaw si yor oram amul nag man ko ooru dix-huit carats laa yor kii vingt-trois carats bu dee ne juumu ma ndax man yooyu dama ci am problème yan mooy carats yeeg vingt-quatre carats foog naa am na bu ma juuma dix-huit carats moom ko dégg mais bi gën a bu dee jàpp naa li ma Moussa wax keroog mooy dix-huit vingt-quatre carats moo gën a kawe dix-huit carats léegi léegi mooy man manu ma ne ñëw ne xam nga la mooy ribal fadli foofu ribal fadli bi yonent ma lay saa sam xaraamal fii comme ci tàndarma ji ndax gis nga ñoom Seyna Bilaal ak kii nii ak ak kii nii nga xam ne am na ñu ne woon Sawaad ibn Ghaziya la am na ñu ne Fulaan ibn Sa'sa la loolu gisoon nañ ko am ñu ne axaa Bani Adi min al Ansaar la comme nim ñëwee ci xadiisu ki nga xam ne mooy Seyna Abu Hurayra beneen ak Seyna Abu Sa'id al-Khudri qad saahabahuma rida rahmaani mooy ne këne euh, nu mu tuddati gis nañ ne tàndarma yi ñoom dañuy dañuy benn sang la ñuy joxe ngir non deux la ñuy joxe ngir yoo xam ne mauvaise qualité bu basse la ngir mën am qualité bu mag bi ci benn sang. saa waxoon nañ la mooy ñeent mudd comme muddum ko muuru koor yi li ñuy joxe ñoom dañ ciy joxe deux ngir am benn yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne loolu mooy riba bi suñu borom xaraama léegi riral fadli fii ci bijoutier bi ndaw si yor ab càkkaayam ab benn euh, plaqué oram ou non maanaam plaqué or or càq or wala lam wala loolu boo xam ne or bi 18 carats la mu gis ne bijoutier bi am na bu 24 carats boo xam ne defar na ko bu mel nii mu bëgg a dem échanger ak moom muy bii di 2 grammes bii di 2 grammes amul droit bu ñëwee ndaw si ñëw. ne day joxe oram bi mu yoroon bu 18 carats bi te mu yàgg ngir am bu bees bii di 24 carats bi après waa ji mu tegal waa ji 5000 hada huwa riba al muharram fi kitaabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy riba bi suñu borom xaraamal mooy riba bi yonent bi alayhi salaatu wasallam xaraamal ndax lan dane az-zahabu biz-zahab mithlan bi mithl sawa'an bi sawa' yadan bi yad or ak amul lan moo lay wan ne que ne bii mooy haute qualité bii mu basse qualité la amu ci benn sens mooy tàndarmaay ñoom Seydina Bilaal gi wax na ko nee na ko ñun dañuy jël gis nga nii nii suñu tàndarma ji aljamaaw gii moom la ñuy jël muy tàndarma basse qualité bi ngir am ci janib ngir am ci janib mu ne ko déedéet loolu mooy ta loolu mooy riba bi kon que 18 carats la vingt 24 carats laaj loolu du loolu benn kese lañ booy joxe 2 grammes mu 18 carats ngay joxe ñu jox la lan 2 grammes mu 24 carats bu ngeen ko manul lenn ngeen di def mooy li mu wax fa bi'il jam'a bi darahim fu mabta'i bi darahimi wax mooy bi'a 18 carats bi vingt-quatre carats voilà loolu lañ lay wax mooy jaayal sa dix-huit carats bu dee loolu nga bëgg yow daal yow te niir nga vraiment am vingt-quatre carats caqu vingt-quatre carats bi liñ lay def dañ naan la lenn la jëlal sa dix-huit carats yi nga yor nga dem jaayi ko bañ dox la ci xaalis bu leer naññ xaalis boobu nga dem bu la neexee nga dem jënd ci vingt-quatre carats bi bu dee daal loo ciy teg loolu sa affaire la mais daal looloo mën a nekk waaye kantaa ma ko bii mu jox ma bii ma yokkal ko ci non loolu man da nekk loolu loolu man da nekk c'est loolu man da nekk ndax lan yanan bi yad mislan bi mis ak sawa am bi sawa loolu la loolu mën a nekk kon loolu nag mooy am naq day mais it mooy c'est pareil boo fi ñëwee it nga ne man li may def boo damay jël comme sama caqu xaalis bi c'est pareil même raisonnement bi la même raisonnement bi la même raisonnement bi la sama caqu xaalis bi damay ñëw man gis naa bu ko gin a rafet moo tax ka doon wax ne ka ma ko doon fàttali mu ne ma ko koy def kooku ak moo c'est kooku fekk moom loolu la ma ab ibaadu la ma ne ko non même bu dee ibaadu la loolu daa tekki ne dafa dagan tekkiwul ne dagan na man na koo bañ a xam être un ibaadu ne veut pas dire yow xam nga lépp mooy ku ko jàngul affaire yi lenn la moo tax nit nit il faut pas mu am ay préjugés il faut pas mu am ay préjugés boo gisee ñenn ñi am complexe d'infériorité ci ñenn ñi te loolu baaxul mooy am na ñoo xam ne il suffit ñu ne ko diw de. jaami'u madinatul munawwara la génne mooy eh, saa yi nag ummul xuraa fële ca Makka eh, ma fële ca Makka la génne da gis ñoo xam ne dañuy tax day damm seen laaf mais ñu foog ne waa ji aalim bu mag a mag la mais affaire bi du lool man bon nit moom foo mën di génne baax na mais suuf ko xam-xam xam-xam xam-xam man nga koo amee du rek ci université nga koy xamee du ci université rek nga koy xamee déedéet mooy nit mën naa nekk Suède nit mën naa nekk Suède fële ca Stockholm nekk fële ca Vancouver foo xam ne bu ñuy wax xam-xamu diine lamdaa yi dañuy jàpp ne foofu nit moom waru faa mën a jóge xam dara ko diine <laughs> nañu mudir wax mudir ne <laughs> ku yee dem Sénégal di affaire tabaski ji am nga léegi mu ñëw <laughs> xar yi gaa yi eh, yi jëm ci wàllu xaru tabaski di leen wax ne yéen xar yi ngeen di rendi dafa yi ngeen di tabaski dafa tuuti quoi matul ci tabaski gaa yi duñ ko waaye duñ ko faale sax ndax nan ngay jógee France sawaay di wax affaire diine loolu mooy lan ndax jàppuñ ne jàppuñ ne bon waaye yow France noo fay jóge hein noo fay jógee sawaay di wax diine kii bu jóge woon sax ñu wax man ku ne woon Makka sax ñëw naan ma lii daa nii la ak lii sax ma comprendre mais France fu ne ca ñoom Charlie Hebdo mo kee foofu la jóge naan day wax yi <laughs> ñii ñii kii kii dafa dof wala la alors que affaire bi du loolu nit nekk na Stockholm li mu xam ki nekk jaami'ul madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam xamul un pour cent bi moom mi ne Stockholm sax te du gis du gis benn fac fu ñuy jàngale arab du ko gis mu xam ci xam-xamu diine loo xamante ne nii ci nekk biir di yeewoo ci côté xabrub yonent bi aleyhi salaatu salaam amul xam-xam boobu amul xam-xam boobu moo tax affaire du loolu mooy mënoo toog rek parce que waa ji bijoutier bi ab ibaadu la waaw mais mën na koo bañ a na koo bañ a xam loolu la mën na ko bañ a xam mooy nag affaire bi kon lool la comme que bi lii laat ak lan am na beneen affaire beneen affaire boo xam ne xam nga loolu tamit euh, euh, des fois nit ki dina wax dëgg euh, mooy mooy ne mooy ne waa joo xamante ni sincèrement. moom li mu doon dafa mooy koo xam ne ku ñu yaakaari xam-xam la quand koo xam ne imaam nga xam nga ci yoon imaam mooy daa war a am xam-xam tamit wala ko surtout sëriñ sëriñ sëriñ ndax imaam boo jiite juróomi julli kese mën naa bañ a sax taxaw yenn taxaw yi mais koo xam ne sëriñ nga nga jiite nit. histoire bu déggoon naan gaa yi naan xaw ma ndar lañu wax xaw ma fan ay di jënd ay kër à crédit à crédit. waaja ba muy door a dégg na loolu dafa xaraam mais gëmu ko woon ndax nee na moom ñi mu xam ndar ñoo xam ne ay ñenn ñi ay daara lañ yor ñu ci bari ñuy ñoom lañ naan boroom xam-xam yi foofu pas ñëpp ah pas ñëpp moom ci ay waxam ak lim gis te moom fa la jànge kene mais ñu bari ci ñoom ci lii nii lañu amee seen kër ñu bari ñi mu xam moom pa waxuma nga dem ndar léegi nga ne kon nga ngay taxaw naan waa ndar seen kii yëpp non mooy moom mi doon wax loolu ci kaw waxam loolu ñu bari ci loolu lañ tañoo ñooy yor daa ay daara lañ yor këne kii wu mooy intérêt yi ñuy def ci banques yi yooyu intérêt yi di jur ci lu mel noonu lañ jënd seen kër yi ñu xamal ko ne malgré ça loolu dafa xaram mais affaire bi la koo jële woon kaw parce que quand wax nañ dëgg li tax njortu boobu ñu am loolu mooy tamit li jaadu mooy nit koo xamante ne dañ laa xamee diine quand même ak xam-xam mooy ne yi ngay def dañuy jàpp ne yow loo def fa nga ko teg moo tax pour la le daal loolu mën na koo yóbbu ci njuumte loolu moo tax nit danga war a nekk bu la yàlla mayee dénkee yenn place yi yenn yi nga xam ne fadlullahi la ngëneelam la gu muy teg ci loxo ko mu neex te teg ko sa loxo ja dubee tekkiwul ne yaa leen gën ah tekkiwul ne yaa leen gën bu la yàlla defoon képp xam ci kaw suuf tekkiwul ne yaa gën am nii bi ah à jamais gëmoo gënoo ko ah ndax alfadlu moom kii eh, eh, eh, inna afdalakum inna kii akramakum inda allahi atqaakum ki gën a ragal yàlla te ëpp gin fépp xam-xam tekkiwul ne yaa gën a ragal yàlla voilà ki gën a tedd fa yàlla mooy ki gën a ragal yàlla moo tax affaire bi loolu la léegi kon mooy ne mbir mi bu ko teg ne ñoom diwuñ koy def diw moom ñoom diwuñ koy def baax na mais daal lu ñu la man di wax nañ la jox référence yonent mi alayhi salaatu salaam dafa joxe az-zahabu bi zahabi wal-fiddatu bi fiddati mooy la mislan bi mislin sawa'an bi sawa' yadan bi yad xaalis ak xaalis ku koy weccoo or ak or ku koy weccoo moo xam ay billet la moo xam xaalis pur bi la wala or pur bi la loolu day tolloo amul ne sama bos mooy bu pur bi yow sa bos dafa daxaw a nekk lu yàgg wala boo at yi joué ci man bu or bu bees bi la yow bu yàgg bi la ba bu ñu koy weccoo danga may jox 4 grammes ma jox la 2 grammes loolu mooy riba loolu dafa xaram voilà loolu lañ naan an naqdayni mooy al dhahabu wal fidda ñoom nag ñoo fi taxawal ñoo nekk place monnaie yépp moo tax monnaie yépp nit ki nga xam ne day day day wecceeku tamit euro euro wala dollar di ko wecceeku CFA loolu li cours bi joxe lool nga war a joxe buñ la nee un euro égal six cent cinquante cinq francs CFA kooku booy wecceeku six cent cinquante cinq francs la amoo droit ki lay wecc par exemple ne la man nag six cent laa koy def wala cinq cent laa koy def ngir man ci tiq dara comme ni ko gaa yi defee aéroport de Dakar kullu hada xaram lool loolu lépp dafa xaram loolu noonu dafa xaram yow boo ñëwee cëpp wàcc ci avion bi bu dee ne loolu lañ lay def yow loolu dafa xaram nga nga nga ñooñu wecc la dafa xaraam ñooñu wecc la il faut pas nag sauter sur le lan le plus facile ndax gars yi dañ naan la non mais moo ko deful du maa ko ma wecc loolu yaa ko foog est-ce que dugg ko ci dëkk bi après yow duggagoo ci dëkk bi demagoo ci grand commerçant yi wala sax ñi nga xam sa sa mag yi wala sa sa tante yooyu amaana koo ci laaj koo xam ne ku xam commerçant la nga ne ko nag man à condition te am na ñoo xam ne dañuy soxla yor euro bi nga ne leen man nag wala bu la ko mooy ne ndax daw lu xaram da koy def bu dee ne man ngaa dem ci banque bi mooy ay damay sonn bañ a sonn maa laa yatimul waajibu illaa bihi fa huwa waajib amul non non non waaye yow man ma dëkk fee saa caaroy sur war a dem ci banque bi caaroy foofu ay banque neen la poste caaroy foofu ay banque kese fa rangaloo voilà yow nag naan ay moo man tàyyi naa dem ci banque bi loolu dañ naan la ndax lan wàcc nga rek daje nga ak yi ñu ne la ah way sëñ da ngay di waaw kii yaa ngi de six cent cinquante alors que affaire bi di six cent cinquante cinq loolu mooy li normal yow amoo droit ndax lan lii dafa nekk al dhahabu bil dhahabi wala al fiddatu bil fiddati loolu ñoo taxaw monnaie yooyu ñoo taxaw seen place te yonent bi alayhi salaatu wasallam waxoon na kuy weccoo yooyu mislan bi mislin dafa war a niroo mislan bi mislin mooy lan euro équivalent wam ci franc un euro équivalent wam ci franc mooy lan mooy six cent cinquante cinq mooy sawa an bi sawa mooy kii monnaie la kii monnaie la mooy misram bi mis sawa an bi sawa mooy ne un euro égal ci cours yi lii normal un virgule soixante cinq franc yadan bi yarinta bu ma koy joxe ma ne waa ji jox ko nii mu jox ma mu daal di téye noonu lay dagane lu dul nii lu ne la def dafa xaram même bu dee ne yow sa mooy fekk yaa ngi alternative la la wax de nga mën a dem ci banque bi après wala dem laaj sa tante yi wala sa nijaay yi wala ñooñu wala nga dem ci marché bi ak xam ñi nga xam ne dañuy soxla euro bi nga ne leen man nag ni mu doon exactement ngeen may jox ku bëgg ma wecc la ku bëggul man ma dem ci banque bi moom mu jox ma li may jox noonu ngay def mais doo ñëw rek ndax loolu la mooy l'islam dafa laaj yoo xam ne coono man da ñàkk ci mbir yi man da ñàkk ci mbir yi kuy dem aji di nga kuy julli ji di dem jàkka di nga dox mooy loolu noonu ngay dox kan moo la laan comme que day lay indil coono kon toogal déedéet mais da koy def ndax lëpp loo xamante ne li war manoo def loolu nga jaar ci loolu mais loolu day mooy coono gi nga ciy def ngir dem banque rang da koy jar ndax wax naa la sànq lekk lu xaram ni mu grave kon nag amul ay waayu man damay sonn damay non non non non. léegi loolu benn affaire léegi nag mu des beneen cas mooy bu dee ne mais man awma alternative mooy man guddi laa fi wàcc nii guddi man de village balaa jëm falaa te foofu alentour yépp amuñu banque te damay soxla xaalis bi foofu léegi li ngay def mooy gars yi dañ koy fexe wax danga leen koy wax ne leen man euh, man nag six cent cinquante-cinq laay laay laay laay laay wecceeku bu dee ne nangu nañu alhamdulilah bu dee ne nanguwuñu bu dee ne nanguwuñu amoon yeneen nooy def mooy bu boobaa ñoom danga leen koy jox bàkkaar bi seen kaw ñoom lay nekk en tout cas yow leeral nga leen mbir mi bàkkaar bi seen kaw lay ne ndax amatoo yow amoon yeneen noo def sinon bu dul loolu lu ne loo ci def parce que ay naan damaa tàyyal dem banque ak waaye yow non loo loolu damay kii te dara taraw dem toog rek di waxtaan ak nettali la nga ne Europe te yenn ngay nettali yépp boo moyul demewul noonu loolu moom taxa toppul fële lañ lay wax danal nga sonni ji fële loolu ngay def kon mooy a zahabu kon premier façon riba baagoog mooy an-naqd day ni an naq day ni yi nga xam ne ñooy deux monnaies yi li leen taxawal mooy a zahabu wal léegi nag mu des yeneen yi yeneen yi ay affaire lekk la al burru bil burri al burru bil burri al burru mooy lan céréale bi euh, ak céréale ñoom ñooy ànd mooy ne manumaa ñëw ne man sama céréale bii ma yor de euh, bon ni may def mooy dama cee yor deux euh, cinquante kilos saakub cinquante kilo mais comme que bu bees la biñ ko bayee yàggul léegi yow danga may jox kii danga may jox lan euh, danga may jox soixante kilos ci bi nga yor ci bu yàgg bi nga yor man ma daal di lay jox sama cinquante kilo bi loolu yi dafa xaram ndax lan dafa war a nekk mislan bi mislin sawaan bi sawain yadan bi yad loolu la mën a nekk voilà voilà sinon day yàqu léegi ash-sha'iru bi sha'ir orge ak orge bu ma yoree orge alburu mooy ñoom mboq ak gaayooyu ñoom manooma yor sama saaku mboq bi naan sama saaku euh, euh, euh, mboq bi man ni may def mooy dama ciy joxe 30 kilos yow nga jox ma 40 kilos ndax maa la gën a mag non loolu man da ne orge ak orge it c'est pareil mooy ne boobu it manoo cee ñëw joxe lu ëpp même dama lay jox 49 kilos nga jox ma 49 kilo loolu dafa xaram ndax lan dafa war a nekk mislan bi mislin sawaan bi sawaa'in yadan bi yad wa tamru bi tamr loolu gis nañ ko ci exemple yi yii fii yonent bi alei satu salaam xaraamale lool keroog Xaybar tàndarma ak tàndarma ci sëy Seydina Bilaal ak xadiis biñ la wax nii bi nga xam ne mooy Sawaad ibn Ghaziya wala ñuy wax ne fulaan ibn Sa'sa'a la radiyallahu ta'ala an mooy tàndarma ay man man na digleeg nuur laa yor digleeg nuur du Algérie yooyu man nag tàndarmay may Medina laa yor kon li ngay def te tàndar may Medina ala saakini abdalu salaatu wasalaam yonent mi alei salatu wasalaam wax na ci ay gëneel yu bari kon nag li ngay def man muusub 4 garam laa ci yor bu tàndarmay Medina léegi dama la koy jox yow nga jox ma un kilo yi tàndarmay dëjlet déedéet loolu man da nekk ndax lan dafa war a nekk mislam bi mislim sawaan bi sawaa'in yadan bi yad la tafaadula baynahuma gënalante du fa am même bu dee tamru madinatul munawwar ala saakini ha afdalu salaatu wassalaam kon loolu du dox wal milxu bil milx xorom ak xorom ay man sel sel iodee laa yor ak yow sa sel bi c'est non traité ak man sama sel bi c'est traité ak léegi kon ni ñuy def jox ma saakub cinquante kilos ci sa sel bi nga xam ne daldi muñ koy traité man ma jox la benn saagu deux kilo bu sol sol sel bi nga xam ne xorom si nga xam ne dañ koo traité loolu xaram lu tax dafa war a nekk mislam bi mislin sawaan bi sawaa'in yadan bi yadin la tafaadula baynahuma amul gën a leen ci dafa war a toog ñoo niroo sel la muy sel xorom la muy xorom kon sawaan bi sawaa dañoo war a tolloo képp léegi nag mu des meneen boo koy joxe amul léegi jëlal sama saaku bi après naa la yónnee bi ma sama bos déedéet loolu day nekk riba mooy danga may jox sa saaku léegi ma jox la sama saaku te ñooy tolloo te amul gënalante voilà léegi nag xoolal xoolal léegi nañ régler côté bii mooy nga ne ma ah mais yow mais en dehors de yi ñu tudd mais ceeb nag ñu ne la ceeb. boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim yii nii la ash-shari'u alayhi salatu wasalaam tudd moom yii la tudd moom mi nga xam ne mooy tëral àtte yi mais yii nii dañ ci qiyaas yeneen yi niroog ñoom loolu moo tax sànq az-zahabu bi zahabi loolu réglé nañ ko mooy yemuñu rek ci ne or pur mais mu yi nga xam ne dañuy taxaw place or xaalis yooyu dañuy jël seen place monnaie yi monnaie yi moo tax lool la bu ma la joxee un euro un euro nga may delloo bu ma la joxee cinq dollars cinq dollars nga may delloo bu dee ne un un euro égal deux dollars man aw ma droit par exemple nga ne ma kon nag jox ma trois dollars ma jox la un euro déedéet comme ni franc bi mel ak euro bi rek kese la un euro égal six cent cinquante cinq francs loolu waroo koo weesu. léegi nag yii nii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee qiyaas yeneen yi lekk yi am na ci ñoom par exemple euh, dañu wute ci lan mooy sabab bi lan mooy cause bi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ñoo relier yan mooy cause bi leen bi leen relier am ñu ne ci xanafi xana muy xanabiya xana yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñu ne ci lekk yi nii mu tudd al burru bil burri wa sha'iru bi sha'ir wa tamru bi tamr wal milhu bil milh ñoom ñu ne lan ñu ne mooy dafa nekk yii nii boo seetloo yii yëpp dañu nekk loo xam ne dañ leen di natt en volume voilà dañ leen di natt en volume te bu dee az-zahab fit fidda mooy loolu na la loo xam ne dañ koy peser léegi mooy zahab ak fidda lool xawoon na pare woon nañ ci tax euh, bon bu ñu ginee pousser affaire bi bu ñu ginee pousser affaire bi bu ñu ko gënee pousser damay ragal mu jëlal ñu trois heures de temps léegi zahab ak zahab da ak fidda lool pare nañ ci léegi nañ ñëw ci bi côté lekk yi Hanafiya yeeg Hanabila yi rahmatullah alayhim ñu ne cause bi nga xam ne moom moo leen relier lañu niroo ba tax ñoom alburru bil burr ak sha'ir sha'ir tamr tamr milh milh ñu ne mooy ne boo ci xool yii nii yëpp dañu nekk yoo xam ne dañu leen di peser pas dañ leen di lan natt en comme li waxoon ci affaire muurum koor que du affaire kilo waaye affaire volume la affaire litre la ndax boo seetloo moo tax yii nii yëpp mën nga ko génne muurum to muurum koor mooy lu ñuy natt la en du ne poids bi lañ ciy seet mais récipient bi ñu koy def ak foofu naata buñ ko ci defee mooy xam nga bu ñu jëlee tàndarma def ko ci pot teg jël sha'ir teg mën nañoo tolloo bañ a tolloo kilo kon xanaa Hanafiya yeeg lay rahmatullah alayhim ñu ne ñoom alkayli léegi nag boo xamee illa bi loolu day tax léegi lépp ci loolu ngay dem jóge ngir man koo qiyaas mooy def raisonnement par analogie bi ak lépp loo xamante ne ni ci lekk yi lu ñuy lu ñuy natt la en volume bépp lekk boo xam ne dañ koy natt en volume bu ne loolu noonu riba da ciy dox mooy boo koy weccoo dafa war a tolloo war niroo nekk yadan bi yad loxo loxo loxoy kajoor dañuy weesaloo mu ngoog léegi ku mel ni par exemple suñu kii bi ngiir bi Maliki yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne ñaari affaire moo leen boole ñeent yi ndax dañ leen di wax al asnaaful arba ar ribawiya xam nga yépp siis la mooy boo jëlee xoolal konteel xaalis noo or xaalis euh, euh, euh, burru sha'ir tamru milh siis la mais boo dindee deux yu njëkk yi muy xaalis ak or quatre lay dese kaat yi des affaire lekk yi moom la ñuy woowe al asnaaful arbaa ar ribawiya wala al asnaaful ribawiya yi nga xam ne ci lii la ribaa mën a dox ñoom ñépp boo leen boolee siis dañ naan al asnaaful ribawiya mais bu ñu naan asnaaful arbaa ar ribawiya mooy yi nga xam ne ci lekk la bu dee ci suñu ngir bi rahmatullah alayhi ñoom dañu jàpp ne ñaari affaire moo leen boole mooy dafa nekk loo xam ne dañ koy dunde te dañ koo mën a denc day nekk lu ñu mën a denc te nekk loo xam ne dañ koy dunde voilà fekk loolu la mooy lépp léegi nag à partir de là da ngay mën a def raisonnement par analogie bi def qiyaas bi bépp produit boo xam ne dañ koy dunde bépp aliment boo xam ne dañ koy dunde taman man koo denc wa yuddaxar yuqtaatu wa yuddaxar ñu koy dunde te man koo denc bu boobaa loolu day bokk ci nga xamante ne nii riba da ciy dox boo koy échanger wante dañoo war a tolloo niroo loxook loxo euh, léegi léegi léegi léegi nañ ñëw pour léegi gën a leeral affaire bi mooy joxe des exemples kon gis nga illa bi dañ cee wuute xanaa fiyee xanaa bi lay nee nañ la ñoom kayla bi lañ bokk mooy il suffit nag ñu xam ne dañ koy en volume la kon lañ koy natte looloo leen boole kon lépp loo xam ne dañ koy natte en volume lu ne loolu bu dee lool la tamit même bu dee cité wuñ ko fii ci xadis bi mooy ne yooyu lii wa fay dox mislam bi mislin sawaan bi sawa'in yadan bi yad léegi bu ma xamee lool ci ay commencé nag di léegi nañ jël bu maalikee yi wax rahmatullah alayhi mooy que ne loo xam ne dañ koy dunde alhamdulilah ba pare nekk lu ñu mën a denc bu boobaa dama naan man am cité nañ yi léegi man nag bëgg naa xam masalaay dugub waa dugub da cee bokk xam nga dugub kenn si dewu ko fii nga ne eh, man léegi man léegi euh, euh, bon léegi comme que ñu ngi ci wàllu qiyaas bi yu ñu lim xam nañ leen waaye Eh, léegi dugub nag ma ne la dugub léegi yow damay ànd ak yow wax la est-ce que dugub léegi dama lay laaj ñaari maalikee wax ndax remplir nañu ñaari condition yooyu remplir nañu ci dugub wala déet nga ne ma bismillah ma la ban bismillah man maa lay wax bi man nga naan bismillah yow ma wax la ko léegi léegi laa la ko wax répéter la ñaata yoon li maalikee yi ne looloo leen boole moo tax. ba lépp lu niroog loolu lu mel noonu day dañ moom day bokk ci yi nga naan ma bismillah léegi yow xalaat ko xalaat ko xalaatal lan laa la waxoon fàtte naa ko de waaw léegi mooy dangay bàyyi da ngay da ngay fexe nag di gën bàyyi xel ko parce que bu dee lu ñuy wax léegi nii nii fàtte nga ko hein loolu ça devient grave bu dee li ñu wax léegi nii fàtte nga ko moom man je me demande ah li ñu doon wax li ñu doon wax <laughs> démb est-ce que jàpp nga ko barki démb al burru bil burri ash-sha'i wash-sha'iru bish-sha'iri wat-tamru bit-tamri wal milhu bil milhi mithlam bi mithlin sawa'an bi sawa'in yadan bi yad alborro céréale bi moom daal niroo naag dugub ah affaire la boo xam ne mooy déw ma fàtte lan la dafa niroo xam xam xam alxamxu mooy pepp voilà mooy al burru bil burri wa sha'iru bi yow waxoon naa la Maliki yi rahmatullahi alayhim dañ ne ñaari affaire lañ jàpp moom lañ ne moo relier yii yépp boo ko xamee nag jëlal yeneen yi niroog yooyu yépp nga dugal ko fii mooy yuqtaatoo wayu daxar dañ koy dunde te di ko denc kon jàpp nga léegi nga ne ma dugub man na dugub mooy burru de presque mën na koo tekki man na ko tekki al burru da mot bi c'est que naa xool français exactement lan la koy tekkee mais xam naa ne kiiwu al qamh te al mooy mooy pepp mooy duguma ah. léegi nga ne ma waa léegi léegi nañ jël beneen boo xam ne euh, man moom mooy mooy dugub lii nu mu tudd ceeb ma ne la léegi dama lay laaj yooyu yëpp est-ce que remplir na est dañ koy dunde ah waaw yow xanaa danga ma fàtte man mii fay nga xamante ne nii moos nu ma toll cere ma ni tax ma toll nga may laaj ndax dañuy dunde dugub loolu sa laaj bi laaj bu yàqu la ji ah wax nga dëgg de sauf ko dama laa bëgg nga raisonner pour nga participer ci affaire bi bu ko defee yow mbir mi nga gën koo mën a jàpp lool rek la waaye xam naa ne moos fu cere ne moos yi na ko jeexal loolu moom xam naa ko bu baax léegi ma ne la kon dañ koy dund ma ne est-ce waaw ma ne est-ce que dañ koy denc dañ koy denc rek tekkiwul mooy dama koy jël dugal ko ci ay magasin mooy ne moom bu ñu ko tegee fenn moom dina mën a protéger boppam pa du yà du teel a yàqu dugub noonu la mel di boo ko defee ci sàq mi nii wala noon mooy dugub gaaw la yàqu nga ne waa deux yooyu yëpp nga ñu ne kon ci la ñu ne la ceeb nga ne moo cere laay reere di aña dugg di di aña ceeb nga naan malan ma ne la waa dañ koy lekk te tamit day yu daxar mooy day protéger boppam dañ koy denc mën a ceeb tamit pare ñu ne la kon ceeb ci la kon nga commencé mooy noon ngay demee boo manuma lim lépp tamit voilà yi ci des mooy ki euh, ki yow yaay yenn yi yaa koy tiireel sa bopp nag déduction yi yaa koy def pas lii yii yëpp mënuñ ko lim sinon du ñu pare léegi bu ñu xamee lool kon dañ naan la ceeb manuma ne man de sama ceeb bi parfumé la supérieur riz éléphant parfumé de Thaïlande yow nag man yor naa ci cinquante kilo yow nag sa ceeb bii ceebu vallée bii la ceebu waalo waalo yii la waaw qualité am dafa des traité wuñu ko comme niñ traité sama bos daa bari tànn comme que dangaa bëgg sama saaku ceeb bi yow danga may jox deux saaku cinquante kilo yu ceebu waalo bi ma jox la sama benn parfumé bu Thaïlande bi loolu dafa xaram manoo ko def ndax lan min asna dafa bokk ci li nga xam ne ribaa da ciy dox te bu boobaa yooyu ribal fadli du ci jàll mooy dañoo war a tolloo war a niroo yadan bi yat ma jox la saaku cinquante kilos parfumé nga jox ma cinquante kilos ceebu vale bi wala bu ma bëggul loolu bëgg ci ceebu parfumé bi ma jël sama ceebu vale bi ma yor jaayi ko ci marché bi ba am xaalis jël xaalis boobu dem jëndi ko lan ceebu parfumé boobu voilà kon côté boobu baax na ash-sha'iru bi-sha'i rek benn la orge ak mooy bu ma yoroon sama kii basi basi basi c'est pareil sorgho yooyu yëpp mooy bu ma ko amoon c'est pareil loolu yuqtaatu wa yuddaxal boobu it manuma ñëw ne man sama basi bi yow basi bi nga yor sa sa suunaas daaw géej a génne alors que man sama basi bi nawet bii la suuna su mujj ji laa ko kiiwee kon sama bas moo ëpp qualité kon nag yow jox ma sa sa quali sa sa bu yàgg bi ñaari saako ma jox la benn saako ci sama bos loolu man da nekk ndax lan dafa war a nekk mislan bi mislin sawaa bi sawa'in yadan bi yad léegi nag tamr bi tamr loolu gis nañu ko léegi nag mu des benn affaire mooy almilxu bil milxi almilxu bil milxi mooy lépp yoo xamante ne xam nga burr sha'ir tamr benn lañ mooy ne bu ci nekk daa nekk loo am duñ koy consommer mu mën a denc boppam mais almilxu bil milxi milxu noonu la mel est-ce que milx comme ceeb la dañ koy lekk noonu wala comme tàndarma la dénat ñoom ñu ne xoolal léegi nag xiyaasu affaire milx bi mooy yi ñuy sàpp yi nga xam ne dañuy dañ koy sàppale mooy ngir dañ koy safale voilà safal xam nga taamun <laughs> kalaamun bila naxwin ka bila milx loolu la arab yi doon wax ne euh, wax joo xamante ne amul naxu amul grammaire mooy kuy wax di dam yax rek comme man xam nga man sama arab daa dese dese naa nekk quali qualité waaye alhamdulilah alhamdulilah sama arab moom du qualité léegi euh, mooy damm yax dammkatu yax mooy ne kooku waxam ko mooy man sama wax sama wax ji nga xam ne day wax joo xam ne bilaa naxwin di damm yaxu oh, grammairien yi moom moom la am naa bu ñu may déglu seen dañ naan ci ah am naa ki crise cardiaque la ñuy dëkk léegi mooy wax joo xamante ne amul grammaire ñu ne moo togg goo xam ne lekk goo xam ne plat boo xam ne amul xorom ñoo yem mooy plat bu lawet mel ni kuy toggali diabétique noonu lay niru xam nga nit koo xam dafa jabet ba kii ñu tere ko xorom mooy yow li muy lekk yow mi nga xam ne dalu la boo yow doo ko mën a lekk mburu mi mooy bu moom dafa am mburu mas naa ñam lu mel noonu moom yàq na Sénégal bi ñu gënee nekk xale mais bi ma ko ñamee affaire bi saful dara dara dara dara dara ñu ne lii c'est lii mburu bi pour ñu jabet la mooy ne xam nga ki nga xam ne moom lool feebaru jabet dalu ko moom loolu du ko mën a lekk danaan lii neexul ñu ne nag lekk wax joo xam ne amul grammaire moo togg bu amul xorom mooy li koy sàppali bu doon gaay tey dañ naan mooy togg faam yi faam <laughs> sama faam yi ndeysaan ñoom naa nañ ma ne saay moom daf ñoo yàpp ko femme sénégalaise yi moom xam naa nañ ne dama leen a yàpp mooy këne euh, euh, nu tudd Jimbo ñoom mooy <laughs> wax joo xam ne àndul ak éloquence mook togg gu amul Jimbo ñoo yem <laughs> noonu lañ koy gën a déggee yaakaar naa de waaye <laughs> pa xoromi aji na yooyu sawaay ah Allahu akbar Euh, léegi fayeen yi bëgg nañu ñoom boo duggee ci vraiment tayunkour bi bokk na bi leen gën a intéressé moo soble bi sax tiitoon nañu mais bon mais bii moom waaye li leen ci jaaxal mooy ñaari saaku yi dinañ leen arrangé nañ ne waaw ndokk rek gaa yi ñu nar a xañ ceeb bi léegi euh, léegi milxan bi milx milx mooy yi nga xam ne boobu dañ ci ndax milx xorom xorom pour sàppali la léegi nag ci kaw loolu lañuy qiyaase lépp loo xamante ne pour sàppali la day dugg ci lii mooy comme suukar voilà xorom li xorom di def la suukar di def ci beneen sens bi xorom c'est pour salé suukar c'est pour sucré mooy xorom moom pour lu pour côté euh, moo tax ñu naan sucré salé <laughs> voilà sucré salé gars yi xam nañu ko apprécier nañ ko lool léegi nag mooy yow boo xamee loolu nag que milxun bi milx que ne dañ koy xorom lu ñuy sàppalee la kon lépp loo xam ne lu ñuy sàppalee la mooy ne loolu noonu riba bii mooy gën a leen manu cee am mooy bu ma yoree sama saakub xorom sama saakub xorom non saakub suukar sama deux keesu suukar de deux kilos bu be lan lañ doon begin saay xaw ma begin saay man manuma ne kii begin saay la kii nag bu Saint-Louis bi la walla yooyu léegi man jox ma bi nga xam ne mooy bu Saint-Louis bi kanaa à sucre bi nga xam ne boobu mooy bu bu bi nga xam ne dafa mel ni lu lu ma ne boobu mooy bi gën nag léegi yow man kilo la ci yor yow jox ma deux kilos sa kiiwu bekk yi wala bu bu bu bu bu bu. bu bu bu bu bu bu bu bu euh, bu mokk bi jox ma deux kilos bu mokk bi man ma jox la benn kilo ci bii nii xam na nuñ koy woow ah te muy dëgër nii ma ne ma jox la bu mel noonu bu kaan bi nga xam ne ñu naan kaan pur la bii kaan pur la ak yow beenee dañ koo traité waaju euh, euh, Mimran moo ko traité fee ca Saint-Louis loolu lépp benn la mooy amoo droit joxe ci kilo moom mu jox la deux kilos dafa war a nekk mislan bi mislin sawaan bi sawa'in yadan bi yad li ñuy sàppalee la naka noonu mooy yow léegi yaay xool yi ñuy sàppalee yépp man new ma fi di la limal yi ñuy sàppalee de toute façon en tant que fayen yow yaamu ko ndax fopp loolu moom leer na ma fii mu ne li nga xam ci liy sàppali sa répertoire boo ko génnewoon gars yi dañuy xëm ndax dañ naan xanaa kay kii lii lépp xamu ko mënoon ngaa bind téere sax kitaabul akli comme sayxatu mën ngaa bind loolu kitaabul akli maraq xam naa baabul maraqi lay njëkk a bind moom <laughs> baabu buntu almaraqi ñeex soos moom <laughs> lay njëkk a bind après di répertorier soos yi nga xam ne en tant que sëtu nguur jigéen euh, fay euh, koor mag fay moom lay njëkk a bind léegi kon mooy yi sàppali daal yow léegi jàppal lépp loo xam ne pour sàppali la mooy ne loolu man ni comme suukar comme ni xorom bi mel nii léegi léegi léegi baax na ni léegi nag mu des li dese ci xadis bi mu ne fa ida xtalafat hadihi l asnaafu fa bii'u kayfa shi'tum ida kaana yadan bi yad mu ne nag fa idaa ixtalafat hadihi l asnaaf waaw mu ne nag bés bu yii nii wuute mooy ma jël zahab xaalis ngir weccoo ko ak lan tàndarma walla ma jël tàndarma ngir weccoo ko lan ak ceeb wala ma jël lan sha'ir orge bu ko weccoo ak xaalis mu ne nag bu dee nag yii dañoo wute fa bi'u kayfa shi'tum jaayee leen lum leen neex mooy yeneen yi nag bu dee ñoom dañ leen a jaxas mooy ma jël xaalis bi cette fois-ci du ne xaalis laay wecceeku mais ma bëgg cee wecceeku jënd tàn tàndarma bu boobaa day baax bu boobaa boo neexee nga ne man du ma ne euh, bon yow sa tàndarma ji ñaata kilo la ma ne la 5 kilo kon nga ne 5 kilo égal 5 francs non bu la neexee nga ne man sama see gis nga sama tàndarma bi 5 kilo la mais 100 euros laa koy jaay bu la neexee moo tax mu ne fa bi'u jaay leen bu ñu wutee jaay leen kayfa shi'tum lim leen neexe à condition nag ida kaana bi yadan bu nekkee loxo ak loxo xadiis bi Seydina imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi Abul Husayn soloo ko ci saxiixam léegi mooy yii nii bu ñu wutee jaay leen nu mu leen neexee à condition mu nekk yaram bi yar mooy joxe léegi moo tax moo tax li ma woon sànq bu la tiitalee c'est ça ñëw ci boutique bi di jënd indi 500 wala 400 li ngay jënd nekk 600 lay jar wala 500 nga ne kon jàlloo am 400 yi. nga jox ma produit bi ma dem maa ngi yónni sama doom ju mondi la loolu noonu dafa xaram riba la riba la yonent ma lay saab saab ma ko fa ida xtalafat bu wutee hadhihi al asnaaf affaire yi mooy yeneen loo man di jënde dareen jaay leen lu mu leen neexe bu dee dafa en condition mu nekk yanan bi yan léegi ngeen koy joxante léegi bu ñu xamee loolu moo tax riba ci lii yi ñu tudd nii kese la mën a am naq day nii xaalis ak xaalis ak lan ak or ay yu mel tàndarma tàndarma orge dugub ak ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom xorom ak ñoom ceeb ak yi mel noonu kanta après yi dee yi weesu yooyu yépp mooy bu yeneen yi bokkul mooy doom waa léegi man bu ma amee samay tëmbër lines bëgg koo changer ay Sebago nag est-ce que mën naa jël sama benn Timberline daal di koy changer ak deux paires euh, Sebago dañ naan la waaw man ngaa jël ñaari Timberline daal di koy échanger ak fukki set mën naa nekk kay loolu mën naa nekk lii mën naa mooy yii kese la man nga ne man sama kër ga nekk Saint-Louis de am naa saint wi kër am Dakar kër am Kilikoro kër yow nag am nga kër Lyon dama bëgg nag sa kërug Lyon gi nga jox ma ko ma jox la sama ñetti kër yooyu loolu it mën naa nekk ndax loolu ribaa du ci dox doo ne kërug kër la déedéet kërug kër ribaa du ci dox téere téere loolu amul bu ma neexee ma ne man de sawaay sax yu imaamul Buxaari rahmatullah yi de laa yor bu la neexee nga ñëw jox ma saxiixu imaamul Buxaari ak saxiixu imaam Muslim ak saxiixu sunanu Nasaa'i ak saxiixu Ibn Hibbaan jox ma yooyu yépp ma jox la benn lan musannafu Abdurrazaaq loolu mën naa nekk ndax lan mooy ne loolu ribaa bu ci dox bu ma neexee ma ne man de sama yére bii de mooy ñaari jigéen yoo xam ne ñoom soit ñoom mën nañu sol soit kii ne man sama choix bii de ah yow sa choix bi yow Marème sa choix bi rafet na bi ah koo bëggoon ah yow sa bos bi kii boo bëggee daal jox ma sa ñetti choix yi nga yor ma jox la benn bi ma yor nii bu neexee Aïcha man naa jox loolu Marème Marème jox ko benn bi mu yor moom mu jox ko ñett loolu lu ribaa voilà sama rajo bi ma yor sama MP3 bi bu ma neexee ma weccoo ko ak yow fukki MP3 ma jox la benn kepp damaa yor sama imprimante Epson WF 2510 ma weccee ko ak ñaari 250 bi beneen euh, kii euh, Epson bi ma jël deux wala trois jox la benn bii nga jox ma boobu. loolu lépp mën naa nekk na nekk l'essentiel mooy yadan bi yad voilà léegi nga ne ma yadan bi yad yow kër yu nekk Paris kii eh, Kilikoro Saint-Louis ak eh, fële Dakaaru kii këram nekk Lyon kooku nan lañ mën a nekk yadan bi yad jox ma lii ha ma jox la nii lool lool leer na rek la mooy ne fi ñuy toog ñoom ñaar bind ko signé ko mu am seede mu jeex bu ñu signé ku nekk signé lool mooy yadan bi yet jeex na c'est conclu c'est conclu l'acte est conclu l'acte de vente est conclu voilà ndax buñ naan yadan bi yat lool pour wax la ne si sur le coup fii nga koy defe fa nga koy defee léegi bala ngeen fee jóg ngeen joxe li ngeen di joxe waaw kon loolu foog naa bon côté boobu leer na léegi mayor sama tool mayor sama nag nag nagu nagu nagu nagu nagu nagu saaraa bi nag yooyu yuy gudd kii béjjënu gudd yooyu zèbre yi non zébu yi ma ñëw jox la ci fukk ngir am ñaari nagu Hollande wala ñaari charentaise wala ñaari nag yoo xam ne yu kii la yu fii la ngir mu mën a gën a soow loolu mën naa nekk fukki nag laa la jox nga jox ma ñaar bu góor ak bu jigéen ngir ma mën a def kii bi yóbbu leen Sénégal yow nga jël sa fukki nag ma jox la fukk nga jox ma ñaar loolu lépp mën naa nekk ndax fa ida xtalafat hadihi asnaafu fa bi'u kayfa shi'tum ida kaana yadan bi yad kon affaire bi lool la voilà bu ma neexee it loolu la ma def loolu loolu dara newu ci li ñuy bañ riba lenn la mooy boo ko jàppee ribal fadli c'est simple loo xam ne ñoom ñoo bokk même bi lañ même produit bi mais mooy mu bokk moo tax ñaan as aw asnaafu ribaw yi nga xam ne lii riba ci ñoom kese la mën a dox ndax en dehors yi yii manu la nekk manu la nekk man damaa am bidon yu deux litres vol Volvic yow nga yor lan dix bouteilles yu yu yu yu bouteille bu nekk di deux litres bu bu bu bu cristalline ma ne man sa bu Volvic bi laa soxla bu ma neexee ma jël dix bouteilles yu waay yu deux litres bu ci nekk yu cristalline yooyu jox la ngir am sa bu Volvic bi nga xam ne six litres la wala cinq. loolu dara newu ci loolu mën naa nekk na nekk yadan bi yad rek léegi teew mi teew kon loolu bon mën nañu yem noonu de yaakaar naa ne côté kon riba ribal fadli kon xam nañ ko nasiya yàgguñ ci noonu mais daal mais ndax lii mooy li nga xam ne moo ñu gënoon a intéressé te moom lañu ñu a gis j'espère que bon on a ramassé l'essentiel léegi kon insha allah kon ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna xaw naa yeewu léegi de voilà euh, kon ci noonu kon jeexal nañu beneen tii nga xam ne yonent ma la saasaan da